Abdul Ghani ibn Abdil Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkam min kalaami xayril anaami alayhi afdalus salaati wassalaam kitaabul huduud an anas ibni malik radi allahu taala anhu annahu qaal qadima naasu min ukalin wa urayna fajtawawu almadina fa amara lahum annabiyu salla allahu alayhi wasallama biliqaah wa amarahum an yashrabuu min abwaaliha wa albaaniha fantalaquu falammaa sahhuu qataluu raaciya nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wastaaqu na'am fajaa'a alxabaru fi awwali nnahaar faba'atha fi aathaarihim falammaa irtafa'a nnahaaru jii'a bihim fa'amara faqata'a aydiyahum wa arjulahum wa summirat a'yunuhum waturukuu fi lharrati yastasquuna falaa yusqawun qaala abu qilaaba rahimahullah fa haa'ulaa'i saraquu wa qataluu wa kafaruu ba'da iimaanihim wa haarabu allaha azza wa jalla wa rasuulahu sallallahu alayhi wa sallam qaala al-musannif rahimahullah axrajahu al-jamaa'a an imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi fii li nga xam ne mooy téere bu bees comme ni ñu ko waxe woon muy téere bi nga xam ne mooy quatorzième bi fukk bi ñeent fukkeelu ak ñeenteelu téere bi léegi moom lay indi fii mu ne kitaabul xuduud téere yi nga xamante ne mooy al xuduud mooy mooy lu bariwu xadd mooy pen mooy daan yi nga xam ne moom la sharia wax waxoon nañ ko bi ñuy gis ci qisaas waxoon nañ ci lu gàtt ne moom qisaas ak ak ak al qisaas ak al xuduud bokkuñ al qisaas comme ko gisa woon mooy nit ki la mu rek lu mel na lu mu def loolu lañ koy fay kanta al xaddu mooy borom bi moo teg ay pen waxoon nañ la foofu exemple comme par exemple comme misaal nit ki nga xam ne dafa sàcc mu ne ku sàcc na ngeen ko teg lii xam nga lool nekkul ne dañ ne ku sàcc nañ ko sàcc waaw lool naxul ne ku sàcc sàcc leen ko alors que xisaas da ngay gis waa ji gi comme ni ñu gisa woon xadiis bi waa ji daa rey daa rey ndaw si ah, xale bu jigéen bi toj boppam ak diggante ñaari xeer moom li ñu jël boppam toj ko diggante ñaari xeer moom li def lañ ko def voilà léegi sauf que fii nii mooy ay pen la yoo xam ne borom bi ay daan yoo xam ne moo ko nat ash-shari'u alayhi salatu wassalam daal di koy teg ah lii ku def lii nii lañ koy def ci ndigalu boroomam azza wa jal kon nag loolu mooy alxudud mooy daan yi mooy pen yi téereb pen yi di al imaamu Abdul Ghani taala muy indi xadis bu njëkk de xadis trois cent cinquante bu ñetti téeméer ak juróom fukk mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ngi Seydina Anas ibn Malik sayna Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na sayna Anas dane qadima daal dinay dégmal ah naasun ay nit min Ukal di ab tribu la woon Ukal aw Urayna wala Urayna wala mais aw bii du du mooy wa Urayna ñoom ñëpp la woon Ukal ak Urayna ak nga xamante ne nii ñoom asawullah wa rasuula wala mooy ay nit lañ ñoo xam ne ci Ukal ak Urayna lañ bokkoon léegi nag biñ ñëwee ñoom ana lan la ñu liggéey lan lañ def faj tawawul madina ñu ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam léegi nag bañ fa ñëwee bon mooy liñ naan le mal du pays voilà mooy yow miinoo ngelaw fii wala gox ba nga miinul boo fa demee bu fa am na ñoo xam ne fiñ dëkk bu ñu ko jógee ba dem feneen foofa duñ fa mën a nekk dañuy mel ni ñu feebar boo leen gisee waaw te ngalawul Medina joo jële nga xam ne xamoon nañ koy loolu lépp taxoon daal affaire yi favorableul daal ci ñoom mooy ñoom miinuñu ko waaw léegi nag mooy ñu am daal liñ naan maal mal du pays amaale ci yoo xam ne daal ay façon feebar yu leen commencé dal nga xamante ne nii ci ngalawal Medina yi Medina yi dañ ko xame woon noonu le voilà léegi nag bi mu demee noon fa amara lahum an-nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal di leen digal léegi nag bi liqaa ne leen ñu dem ca <clears throat> àll ba fa nga xam ne mooy fa la gëléemam ya nekk fa ñuy sàmm gëléem ya liqaa mooy euh, mooy gëléem yoo nga xam ne dañoo fees dell ak soow yu mën a am soow yoo yële nga xam ne ay gëléem lekkeer lañu voilà ay gëléem laitière comme li ñu naan vache laitière ci gëléem yoo xam ne ñoom pour pour soow la léegi nag mu ne nañ leen fa yóbbu mu ne leen nañ ngeen fa dem ah boole leen nag ay sàmmkatam léegi nag yéen ñu dem foofale <coughs> man faa nekk bu ko defee ñu changer air ci biti waaye it buñ demee mu def lii mu leen digal foofale ngir lii nga xam ne mooy faj mi mu leen war a faj wa amarahum mu digal leen an yashrabu ñu naan min abwaliha buñ demee nañu naan ca mbéewalu li nga xam ne mooy gëléem yi mooy ca seen saw yi nañu ko naan waaye boole ko wa albaniha ak meew ya nañ leen raktal ci meewu gëléem yi ñu boole ko saw mi daal di koy naan ndax loolu day faj façon feebaru malaria ak façon yu mel noonu le ak boroom ndax ñoom feebar bi leen daloon seen biir yi da doon metti léegi nag fantalaqu léegi nag gaa yoo yële bokk ci Ukal ak léegi nag ñu daal di dem ànd ak ki nga xamante ne nii mooy sàmm yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu dem nag falamma saxu bañ demee fa leen yonent bi sallallahu wax ñu def lim leen wax mooy lan ñu waaja ah sàmmam ya am na ñu nekk bii riwaay da ngay gis naan ab ab sàmmam mais am na li gën kii rek ne ñaar lañu woon minimum voilà ñaari sàmm lañu woon moo tax kenn ki sax moo rëcc après liy xew dem yëgal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag bañ demee falamma saxu bi nga xam ne ca lañ dem wér nag def loolu naan li nga xam ne boole meew mi mbéewalu gëléem yi naan ko daal li wér léegi lan lañ def Hmm? qatalu ñu daldi di faat rey ra'iya nabi sàmmkat yonent bi alayhi salatu wasalaam daal di koy faat wastaqul ib ah, naam ba pare gëléem yooyu yële leen waxoon muy gëléemu yooyu hein ñu leen boole loon ñu demoon sa biti fa gëléem ya ne ñu daal di eh, wommat gëléem ya daal di gaaw yóbbu di yóbbu seen dëkk nag fajaa alxabar ñu ko defee di dem hein fajaa amu dikk alxabaru li nga xamante ne mooy xabaar bi mooy nouvelle bi eh, musiba gi ñu ñuy def daal di agsi nag di am ku indi xabaar bi loolu yeneen riwaay day wane ne beneen sàmm bi la woon ñaar lañ woon kenn ki lañ jot a rey kenn ki rëcc daal di daw daal di koy yëgal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na sax riwaay yoo xam ne dañ leen di wax ne ñu bari lañ woon waaye daal wallahu taala alam ku dem ci shara yi loolu dina gën a leer ak tahqiq bi léegi nag mooy xóotal mbir mi léegi nag bi nga xam ne nag ci la xabaar bi dikkal yonent bi alayhi salatu wasalaam fii awwalin nahar ci njaal beenu bëccëg gi ci la xabaar bi ci la xabaar xarbiye dikkale waa Medina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa ba'atha fi atharihim mu daal di yebal ci seen ginnaaw ñu topp seeni trace voilà mooy ak talab poursuite leen voilà muy bu doon tey brigade d'intervention rapide yi ñu war a daal di dàq ji saay-saay si nga xamante ne nii ñoo def lii ñu def waaw ñoom fayuñ naar ba xoromam li gaa yi di wax li wolof gaa di wax léegi nag bi nga xamante ni ci lañ yebal ñoo xam ne ñoo topp seeni jeexital ngir jàppi leen dabi leen marta martafan navaar bi nga xam ne ci la euh, bëccëg gi gën a dem mooy gën a avancé gi abihim ci lañ leen dikke ci lañ leen indi nag daal di leen gaa yi garde yi ñooñu gaaw nañ gaaw nañ gaa yi leen gëni doom gën a gaawe dab leen daal di leen indi fa amara bi mu ñëwee nag fa amara mu daal di digal am na ci yenn riwaaya fa amara bi qat'i aydihim wa arjulihim am wuroon fa qata'a aydiyahum wala fa amara mu digal kan moo digal yonent bi alayhi salatu wassalam fa qata'a mooy mu dagg mooy lan moom moo digle ñu dagg aydiyahum li nga xamante ne mooy seen loxo yi ñoom ñoo ñële wa arjulahum ak li nga xam ne mooy seen tànk yi wa summirat ayunuhum ba pare ñu daal di tuur seen seen seen ndoxu bët yi mooy tuur seen bët yi ndax ñoom nii nii ñu leen def naka nii leen def sàmm ba nga xam ne moom la ñu faat kon was summirat ñu daal di tuur daal di tàngal ay ay weñ teg ko ci seen bët yi mu tuuru ayunuhum seen bët ya wa turkiw ñu bàyyi leen fil harra te foofu gisoon nañ ko ca biti Medina koo xam ne suuf soo xam ne dafa ma ak xeer yoo xam ne yu sew la te ñuul te nangoo tàng foofu lañ leen bàyyi yastasquna ñu ñaan ku leen nàndal ñuy ñaan ku leen nandal fala yusqawna kenn nandalu leen ñu naan dañoo mar di ñaanum ndox kenn nandalu leen qaala abu qilaaba sayyidina abu qilaaba rahimahullah yàgg nañ ko fee gis mu ne moom nga xam ne moo soloo hadis bi ci sayyidina anas radiyallahu anhu bokk na ci ñu ko jële ci moom mu ne fa haula gis nga gaayoo yële saraku dañoo sàcc mooy waa Ukal ak waa Urayna mbooloo moo mali ca ñoom saraku dañoo sàcc yemuñ ci lool wa qatalu ñu daal di rey di ba pare wa kafaru nooy rey sàmm ba tuur ay bëtam waaw daal di bënn bët ya wa kafaru ba'da imanihim ba pare ñu weddi ginnaaw bi ñu gëmee ndax bi ñeeme dina dañ noon gëm nañu voilà léegi ñu gaal di weddi li nga xam ne mooy ginnaaw bi nga xamante ne ci la ñu gëm nee nañu yàlla wa xaarabu ba pare ñu xare allah borom bi azza wa jal wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag al imaam Abdul Ghani mu ne axrajahu génne na xadis bi te solo na ko al jamaa mooy mbooloo yi mooy xadis la boo xamante ne nii boo demee ci kutubu sitta ñoom ñépp ko solo waaye naka noonu boo demee kutubu sitta du ñoom kese ñoomal al imaamu Ahmad rahmatullah alayhim ak ñoom ñépp ñoo ko solo kon nag mu ngi noonu le wallahu taala alam kon al imaamu <coughs> rahimahullahu taala muy indi ci li nga xamante ne nii mooy xadiisu trois cent cinquante et un mooy bi ci tegu di ñetti téeméer ak li nga xamante ne nii mooy ñeent fukk eh, juróom fukk boog juróom fukk ak benn mu ne an ubaydillahi bni abdillahi bni utbati bni mas'udin rahmatullahi alayhi an abi hurayra an abi hurayrata wa zayd bni xaalidin aljuhaniyi radiyallahu anhuma inna rajulan min al-a'raabi ataa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam anshuduka allaha illaa qadayta baynanaa bi kitaabillah faqaala al-xasmu al-aaxar wa huwa afqahu minhu na'am faqdi baynanaa bi kitaabillah wa'zan lii faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qul qaal inna ibnii kaana asiifan ala haaza fasanaa bimra'atihi wa innii uxbirtu anna ala ibni rajm fabtadaytu minhu bi mi'ati shaatin wa waliida fasa'altu ahlal ilmi fa axbaruunii annamaa kaana ala ibnii jaldu mi'atin wa taghriibu 'aam wa anna ala imra'ati haazaa ar-rajm faqaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam walladi nafsi biyadihi la aqdiyanna baynakumaa bi kitaabillah alwalidatu walganamu raddun alayk wa ala ibnika wa ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu am ughdu ya unays lirajulin min aslam ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha qaal fa ghadaa alayha fa'tarafat fa amara biha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa rujimat qaala almusannifu rahimahullah alasif al ajir kon al imaamu Abdul Ghani <coughs> rahimahullah muy indi ñaareelu xadis ci buntu bu bees bii di kitaabul xuduud mu ne an Ubaydillah mu ngi jële ci sa <coughs> taalibi sahaaba la boo xam ne mu ngi tudd Ubaydillah moom di ibnu di doomi Abdillah di doomu ku ñuy wax Abdillah ibni utba abdallah boobale di doomu ku ñuy wax utba utba boobu di ibni mas'ud di doomu ku ñuy wax mas'ud <coughs> moom moo ko jële an <coughs> abi hurayra moo jële hadis bii muy bëgg a nettali jële ko seydina abu hurayra radiyallahu anhu wa zayd ibn xaalid ak beneen sahaaba buñ naan zayd ibn xaalid al-juhani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahuma kene ñoom ñaar ñépp xaalaa nee nañu inna rajulan am na benn góor boo xamante ne nii min al arab bokk ci waa kaw gi ata rasulallah dafa dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa fa qaal mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam anshudukallah maa ngi yëkkati sama kaddu di la dagaan di la ñaante yàlla tax di la woote yàlla rek nga wuyu ma te yàlla defal ma lii ma lay ñaan illaa lu dul ne qaday maa nga illaa qadayta lu dul ne daal di nga di nga atte lu dul nga atte baynanaa suñu diggante bi kitaabillahi ci téere bi yàlla bi azza wa jal fa qaala alxasm waa ji bi mu waxee lool nag keneen ki nga xam ne moom la amal problème moom la amal lu leen wuute ki moom la amal différent waa jooju moom la naan fa qaala mu wax alxasm mooy ki nga xam ne moom mooy xuloo waaleem mooy ki nga xam ne moom la amal procès moom la amal li nga xam ne mooy différent moom la amal loo xam ne moo leen wuute waa ba tax ñu war ñëw ñu àtte al <clears throat> mooy keneen ki wa huwa ndax ñaar lañu al xasmaani mooy ñoom ñaar kenn ki nag moo njëkk wax moo tax keneen ki mu ne wa qaa fa al xasmu al aaxar keneen ki wa huwa te moom afqahu minhu moo ko gën a dégg moo ko gën a dégg xam moo ko gën a xóot moo gën a xóot dégg-dégg waajile voilà mu ne waaji ne naam mu ne ko waaw waaw waaw waaw baax na faq bi ne yonent bi saa saa waaw kon atteel bay na naa suñu diggante bi kitaabillahi ci téere bi yàlla bi azza wa jal wazan lii waaye nag <clears throat> bala ngay commencé sa atte dama lay ñaan yow yonent bi alayhi salatu wassalam nga permettre ma mooy nga may ma ma wax d'abord bala ngay commencé <clears throat> fa qaal yonent bi alayhi salatu wassalam ne fa qaala rasulullah yonent bi di ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa ne ne ko xul waa léegi waxal waxal xaala waa ji ne inna ibni gis nga sama doom ne yonent ma lay saa saa man de sama doom kaana dafa nekkoon <clears throat> dafa nekkoon fan ala hada mooy koo xam ne kii moo ko jëloon mu koy liggéeyal voilà mooy koo xam ne employé la woon pap kii moo ko moo ko jëloon mu koy liggéeyal sama doom da doon liggéeyal waa jii ma àndal nii te mu njëkk a wax te ñu ñëw fi ngir nga àtte ñu ma ak moom sama doom de da doon lé moom moo ko doon liggéeyal waaw fazana bimraati alhamdulillah moo doon booyam daal léegi nag ah sama doom ji daal di njaaloo ak soxnaay waa jii taxaw tama ànd ak moom ki njëkk a wax wa inni man nag uxbirtu daal di nañ may xabaare naa la bi nii kene war na ci sama kaw doom a ar ma kene moom dañ koo war a rajmu dañ koo war a hmm, hmm, xaaj ay xeer <coughs> no dañ koo war a xaaj ay xeer voilà léegi nag léegi nag nee na bi bi ma waxee lool ne ma ah man samay sama doom ji de comme que daa jaaloo kooku dañ koy xaaj ay xeer de léegi nag nee na ah loolu nag bi mu demee noonu biñ ma waxee bi ma bi biñ ma waxee loolu daal faftadaytu minhu léegi nag bon ma jëndi ko loolu quoi mooy joxe loo xam ne dina tax xeer yooyu raj mi yiñ ko nar a kenn du ko lapider kenn du ko sànni ay xeer faftadaytu léegi nag ma joto ko nan minhu ci loolee bi mi ati shaat joxe naa fukk téeméeri eh, eh, téeméeri téeméeri gàtt laa joxe cent gàtt laa joxe ci ay xar. yi walida ak koo xamante ni benn jaam bu jigéen ngir sama doom buñ ko def dara li ñu ma wax ne dañ ko mu ñu bàyyi ko fasa altu léegi nag bi ma defee lool fasa altu ma daal di laaj ahlul ilmi boroom xam-xam ya nekk fa fa ñun fa ñu gën a jege fa axbaruni ñoom nag ñu daal di may xabaare annama kaana alab nii jàldu mi a gaa yi ne ko nag boroom xam-xam yi ne ko ah déedéedéedi yow sa doom nekkul ne rajmu lañ ko war a def de mooy gaa yi dañoo xam ne boroom xam yooyu dañ biñ ko laajee ñu xam ne doomam sëyul woon ah? ñu xam ne doomam sëyul woon voilà léegi nag ñu ne ko ñu xam ne ah kon kii kenn du ko kenn du ko mu kenn du ko lapider kenn du ko sànni ay xeer waaye mooy moom li war ci moom mooy jaldu mi ah que boroom xam-xam ya ñu xabaare na ma ne ma daal man sama doom moom li war ci kawam mooy jaldu mi ah ñu dóor ko téeméeri yar wa taghribu am ba pare nag ñu daal di koy exiler daal koy wéetal ci dëkk bi mooy génn ko ci dëkk bi mu dem foo xam ne dafay tumuranke am at voilà wa anna ala imraati wa anna ala imraati hadha ar-rajm ba pare boroom xam-xam yooyu ñu xamal ma ta tey li war te a tegu ci comme daan ala imraati hadha ci soxnaay kii nii nga fi àndal mooy waa ji hada moom nii arrajmu moom moom moom moomu nag la di moom la ñuy sànn ay xànne xaañ ay xeeram faatu fa qaala léegi nag bi waa ji waxee lool pare fa qaala rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ne walladi nafsi bi yadi maa ngi wàtti ki nga xamante ne nii man rasulullah de sama bakkan mu ngi ci loxoom sallallahu alayhi wa sallama la na baynakuma waat naa ne dinaa àtte seen diggante bi kitaabillahi ci téeréb yàlla bi laay jaar àtte seen diggante ne alwalidatu léegi àtte téeréb yàlla baa ngoog alwalidatu wal ghanamu raddun alay ne ko yow mii mujjee wax ah te leeral fii yëpp alwalidatu gis nga jaam bu jigéen ba nga joxe wal ganamu ak gàtt ya nga joxe téenéeri gàtt ya raddun alayka dañ la koy delloo voilà mooy yow dañ lay delloo loolu voilà wa ala ibnika wa ala ibnika te war na ci sa loosu doom jaldu mi atin wa taxribu am dañ koy dóor téeméeri yar lañ koy dóor wa taxribu ñu daal di koy eh, eh, exilé daal di koy yóbbu naf yu ko raam am waaw bu wéet nekk foo xamante ni dafay tumuranke am moom moom lool am at waa ah, léegi léegi nag mu ne urdu yow xëyal demal demal yaa Unays benn saxaaba boo xam ne li rajulin min aslam benn saxaaba bu fa newoon ah radiyallahu anhu nga xam ne ci waa aslam la bokkoon muy waasowu mag woo wële mu ne ko ugdu demal ah yaa unays moom unays la tuddoon moo tax mu ne li rajulin ci góor ngir góor boo xam ne moom la woon min aslam bokkoon ci tribu di boobu aslam léegi nag ne ko ilamraati hada demal ci soxnaay kii nii keneen kii nii taxaw moom te njëkk a wax ah léegi fanda euh, alayha ah ne ko nag boo fa demee fa ine tarafat bu reconnaître que ne moom moom dafa njaaloo comme li ñuy wax da ko reconnaître daal di ne moom dëgg la moom dafa njaaloo ak ak ak ak doomu waa ji nii farjumha na nga ko xaaj ay xeer ba mu faatu ndax kooku mooy nekk na ci sëy walla ihsan nekk na ko mooy sëy na ba pare ku sa sëy ba pare di def loolu njaaloo kooku mooy lii mooy àtte bi alquran wax léegi nag ba mu waxee loolu moom yonent bi alayhi salatu wassalam Unays léegi nag faqad xaala sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne faqada alayha léegi nag Unays moom radiyallahu anhu daal di dem ci ndaw sax fantarafat laaj ko wax ko lu yonent bi alayhi salatu wassalam wax muru ko ne ne ah kay man de maa njaaloo ak booy bi nga xam ne moo doon sama boroom kër léegi nag fa amara biha bi ñëwee rendre compte yonent bi alayhi salaam mu gin koo gën a leerlu mu dugal ko te waxoon nag ko bu njëkk fa amara biha rasulullah ndawal yàlla li digal ko nde digale ca ndaw sax faru ji mat digle mooy ba mu leeree ñu daal di koy xaañ ay xeer ba ni nga xamante ne nii noonee lay génn àddina al imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne al-asif mooy baat boo xam ne gis na ni jar naa leeral ci hadis bi mu ne al-asif bi nga xam ne moom nga dégg mooy li waa ji doon wax ne man kat sama sama sama doom daa nekkoon asifun ala hada daa nekkoon ci ki nga xamante ne nii mooy ku doon liggéeyal la waa ji mu ne baat boobu al asif mooy li nga xamante ne nii mooy doomam kaana asifan ala hada mu ne loolu mooy al ajir mooy ki nga xam ne dañ koy jël di ko muy liggéeyal nit ñi ñu koy fay di louer ay service am kon nag ñu yem fi wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin